àndoon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba ni muy àggee ci waxu imaam alwaaqidi bërëb bu naan ash-shaykhayn ñu ngi woon ci riwaaya imaam ibn hisham rahmatullah aleyhi muy fi nga xam ne fa la xoolaate woon ñi mu àndal soo xoolaat armée bi gis ci ñoo xam ne da leen delloo keroog foofu lañu yemoon imaam ibn hisham rahmatullahi aleyhi moo ginnaaw bi mu ñu waxee ñi mu njëkk a delloo mu ne waradda rasulullah sallallahu alayhi wasallam usaamata bn zeydin wa abdallah ibn umar bn alxataabi moom imaam ibn hisham mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog ci yoonu uxud bi delloo na ki nga xam ne mooy seydina usaamata bn zeyd gis nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna wa abdallah ibn umar ibn alxataab di seydina abdullah ibn umar ibn alxataab radiallahu taala an iljamii ah, mu ñuy continuer ci ñi nga xam ne ñoom lañ delloo keroog moom imaam ibn hisham imaam ibn isxaaq imaam ibn hisham raxmatullahi aleyhi mu ne wa Zayd ibn Thaabitin ay waradda rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam Zayd ibn Thaabit mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la delloo keroog Seydina Zayd ibn Thaabit ñu war a gis tarjamaam turam di Seydina Zayd ibnu thabit ibn daxaak ibn zeyd ibn luzaan ibn amr ibn abd ibn abd ibn awf ibn ghanmim ibn malik ibn najjaar al ansaariyu al xazrajiyu loolu moo doon turam ak turu ay mamam mu doon zeyd la tuddoon di doomi ku ñuy wax thabit Saabit di doomi di doomi Daxaak Daxaak di doomi Zayd Zayd boobu di doomi Luudaan Luudaan di doomi Amr Amr di doomi Abd Abd di doomi Awf Awf di doomi Ghamn Ghamn di doomi Maalik Maalik boobu di doomi Najjaar mi nga xam ne mooy ci moom lañuy dàkkantale waa ñoom naan waa Banu Najjaar moom nag al ansaariyu mu ngi bokkoon kon ci kojug lansaar al xasrajiyu ci kojug waa xasraji dàkkantalam dafa am ñaari dàkkantal la amoon moom seydina zeyd ibn thaabit muy abu said ak abu thaabit a am na tamit ñu naan abu xaarija am na ñu naan seydina zeyd ñaari dàkkantalam yooyu mooy abu xaarij ak abu said loolu waaye da ngay gis ne am na beneen mooy biñ la wax léegi mais ñaar yi ñoo gën a siiw di abu said wala abu xarija muy abu thaabit ah moom nag euh, yaayam moo doon annawaar bint malik ibn muawiya ibn adiy moom seydina zayd yaayam noonu lu tuddoon di annawaar bint malik kanta baayam di saabit moom dañ ko rey yawma bu'aas yawma bu'aas muy bés boo xam ne xare yi doon xew diggante waa Aws ak waa Xasraj tuddoon nañ ko bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci début gàddaay gi ak waa Medina ci lan lañ newoon bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ñëw gisoon nañ ayyaamu wala yawmu Bu'ath baayam di Saabit ibn Dahhaak ci xare yooyu amoon diggante waa Aws ak waa Xasraj waa ahlul Madina laata yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di fa gàddaay yi moom ci la baayam génnoon te bi muy génn àddina yawmu Bu'as mu ngi woon mu ngi xawoon cinq années laata cinq années juróomi at laata yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di gàddaay si di ñëw foofu di Yasrib ñu mujj ko tudde Taaba Tayba di madun di madinatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah bi baayam di génn àddina nag moom Seydina Zayd ibn Thabit six ans la amoon ah, moom Seydina Zayd kon dangay gis ne moom ak ñoom Seydina Omar ah, Seydina Abdullah ibn Omar ñooñu ay maas lañu mooy ne moom mii eh, laata yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafay huit ans moom euh, fekk na bi mu amee yonent mi aleyhi salaatu salaam amee huit ans ci révélation bi ci huit ans yooyu ci la yawmu bu'ath am gisoon nañ xadiis bi na woon ci saxi imaamul Buxaari sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne woon bu'ath dafa nekkoon bés boo xam ne bu suñu boroom jiitalal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy xare bu mag bu amoon diggante Aws ak ñu xam ne nag rayante bii amul sens yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw daal di leen boole def leen benn ñu xam ne kat jàmmoo moo gën rayante ci xare boo xam ne surtout keroog nga xam ne sang yu bari dee nañ bam mu des ñoom ubay abdallah ibn ubay ibn salul al munaafiqul kabirul xabiis kon laata yonent bi alayhi salaatu di gàddaay juróomi at avant moom mu ngi amoon six ans kon moom boo seetloo moo seydna abdullah ibn omar ibn alxataab ñoo bokk at muñ juddu ndax buñ la nee cinq ans avant yonent bi alayhi salaatu salaam di ñëw Medina ci la yawmu Bu'ath amee te ci la ñàkke baayam di Thabit ibn Dahhak moom seydna Zayd ibn Thabit fekk moom mu amoon six ans mooy huit yi euh, huit ans yonent mi aleyhi salaatu salaam Makka treize ans la fa def léegi bu dee treize ans yi nga wàññi ci cinq mu dese le huit kon huit ans yooyu moom jamono jooj mu ngi ko fekkoon mu am six ans léegi six ans huit yi génn ci six mu dese le deux kon mooy bi ñu yónnee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba révélation bi am ñaari at ci la seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi juddoo ah, bokk na nag ñi nga xam ne ci waa ahlul madina kon gis nañ ne tuut xale la woon jeune la woon bi nga xam ne nag ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi gàddaay see seen dëkk di Yasrib comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al Buxaari rahmatullah alayhi solo waaye taaliqan ah naka noon imaam al Baghawi di Abul Qaasim al Baghawi ci Mu'jamu Saxaaba naka noon imaam Abu Ya'la waaye solo na ko mu daldi jokkaloo al Mawsuli mu jokkaloo mu jële ko ci Seydina Abu Zinaad mu jële ko ci Xaarija di doomu Seydina Zayd mi di Xaarija ibn Zayd bokkoon ci fuqahaa u almadina yu mag yi bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon alfuqahaa u saba juróom ñaari gina ponkal faq yi boroom xam-xam yu mag yi biir Medina moom Xaarija ci la bokkoon moom ngay dégg ca fin wu way wa ba waykat ba boole naan Suleymaanu Xaarija mooy Xaarija bii ak Suleymaan ibn Yasaar ak ñoom Sa'id ibn al kon xaarija boobu mu jële ci baayam mi di Seydina Zayd ibn Thabit mu ne Seydina Zayd di ko nettali radiyallahu anhu mu ne utiya bi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam maqdimahu al-Madina fa qiila min bani an-Najjar wa qad suura fa qara'tu alayhi fa a'jabahu dhalik fa qaal ta'allam kitaabal yahuud kitaaba yahuuda fa inni ma amanuhum ala kitaabi fa ta'allamtuhu fama madaa li nisfu nisfu shahrin shahrin fama madaa li nisfu shahrin hatta hadiqtuhu fa kuntu aktubu lahu ilayhim wa ida katabu ilayhi qara'tu la ah mu ne moom seydina zeyd ibn thabit mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy dóor agsi Medina di gàddaay si mu ne dañ ma indi gone la mooy ne moom kon bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gàddaay see onze ans la am mu ne utiya biya nabiyu dañ maa indil yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maqdimahul madina bi muy door a agsi madina di gàddaay si fa qiila mooy ñu présenté ko ndax wàllan saar noonu lañ doon def dañu doon ñëw di yëndil yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seen doom yi naka noonu noonu la buñ ñëwee ci tarjama Seydina Anas ibn Malikir radiyallahu taala anhu wa ardah yaayam noonu la ko defoon di assaydatu umm sulaym bint milhaana radiyallahu taala wa ardaahuma bi aleyhi sama yaay moomu indi ta boobu ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam boobu man Seydina Anas maa ngi am dix ans ah, Seydina mu ne dañ koo indi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne boo xoolee atam loolu day fekk ne moom onze ans la amoon nee na fa qiila ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko hada min bani najjaar ne ko ngone sii de ci waa banu najjaar la bokk waqad qaraa sab'a asharata suura ne ko nag ni nga koy gis ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam mokkal na 17 saar jàng na leen ba takk leen mu ne fa qara'tu alayhi fa ajabahu dhalik nee na mu ñëw biñ waxee lool léegi mu tari 17 saar yi ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ko déglu mu tari 17 saar yoo xam ne da ko manta pourtant 11 ans la am te c'était pas évident xam nga léegi nga ne non loolu yomb na gars yi daara la ñuy dem non à l'âge de 3 ans 4 non lii mooy alxuraan yi matul yonent bi aleyhi salaatu salaam a ngi door a ñëw seen dëkk te amuñu woon kaamil fu nekk mais li ñuy dégg nit ñi noonu mokkal na ci 17 saar te yonent bi aleyhi na ma taril ko yépp fa anjabahu zalika yonent bi aleyhi salaatu salaam lool kontaan loo ko li ma nekk gone noonu te mokkal lii te maa ngi koy door a gis daal di koy yéem mu daal di kontaan ci ma loolu daal di ko yéem fa xaala mu nem mu xam ne aa ngone sii ja kii ku ko jànguloo mu jàng laa mu ne ko ta'allam kitaaba yahuuda ne ko léegi li ma lay sant yow ta'allam jàngal kitaaba yahuuda fexeel fexeel jàngal ma langue mooy hébreu langue juif yi jàng leen làkk bi ñuy wax jàng leen takk ko man ko dégg ko te di ko bind ndax fa inni ndax man yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maa amanuhum ala kitaab yi wóoluwuma leen ci bu may bindanteeg ñoom wala ñoom wóoluwuma leen seydinaa Zayd ne fa ta'allamtuhu ma daal di jàng langue boobu di hébreu fama madali nisfu shahrin hatta hadiqtu mu ne moitié weer rombul lu dul ne ma dal di takk man jàpp li nga xam ne mooy làkk hébreu man cee bind samay soxla man cee bind à langue man cee wax mu takk ko mel ni koo xam ne noonu la dudd noonu dund ak moom moom la moom la moom la juddoo comme ni ñuy jàngee neen langue yi rek bu maîtriser ko nga nekk wolof jàng français ba nekk koo xamante ne nii di bind ay constitution ak yu mel noonu di bind ay livre te yow maam wolof yaay yaay pulaar ak yooyu ba xam nga loolu mooy loolu rek nga moom noonu teg moom deful comme ñun suñu primaire yi ah, yàgg fi saay ba seen doo mën a sax dissertation bu baax déedéet fama madali nisfu shahr nee na rombul mois ci weer xatta xadiqtu ba ni nga xam ne noonu laay tekke làng boobu di hébreu dal di koy man jàpp ko nekk koo xam ne ku ci brillant la mu ne fa kuntu aktubu lahu ilayhim depuis boobu mooy bindal nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu bëggee bind juif yi man Zayd ibn Thabit maay ki nga xam ne maa ko doon bindal mu ne wa ida katabu ilayhi qara'tu la ñoom nag bu ñu ko bindee mooy bu ñu ko bindee bind yonent bi alayhi salaatu wasalaam lettre nee na man maa ko doon jàng maa koy jàngal lettre yi nga xam ne ñoom la ko juif yi bind ah xadiis bu mel nii seydina Abd ibn Humaydin daal dina koy solo ci musnadam mu jaar ci yoonu Saabit ibn Ubaydin mu jële ko ci Zayd ibn Saabit mu ne radiyallahu anhu mu ne qaala linnabiyu sallallahu alayhi wa inni aktubu ila qawmin fa axaafu an yaziidu alayya aw yanqusu fa ta'allami suryaaniya fa ta'allamtuha fi sab'a ashara yawma mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci beneen riwaaya bu ne ci musnadu Abd ibn Humaydin raxmatullaahi aleyhi mu ne moom seydinaa Zayd ibn Thaabit radiyallaahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane ma te xoolal gone la woon de inni man aktubu ila qawmin daa am ay nit ñoo xam ne ba dama leen di bind di bindanteeg ñoom di leen bind ay ay lettre di leen ko yónnee fa axaafu man nag alayhi salaatu wassalaam damay ragal an yazidu alayya aw yanqusu damay ragal ma yónni leen lettre ah, ñu yokk ci ñu yokk ci wala ñu wàññi ci dinañ ñëw insha allah bu ñu àggee fi nga xam ne ci la yonent bi alayhi jamono yii mooy yoragul woon xaatim boobu mu doon def di caché nga xam ne nga xam ne biñ ko nee mooy jaaro boobu nga xam ne moom lay di tegaale di ko tàmpoone ci ay leetram ndax dañ ne ko woon niñ ko koy suggérer saxaaba yi radiyallahu anhum ne ko utal ndax bi muy bu ñu agsee ci euh, buy bind ñoom Kisra ak ñoom Kaysar yooyu di leen woo ci lislaam ñu ne ko kat utal loo xam ne moom ngay def cachet ndax buur yooyu du ñu liir lettre bu amul cachet jamono yii mooy lii mooy début hijra bi la woon mooy da doon dooraat si moo tax mu ne inni man ndax man kat fa axaafu damaa ragal man alayhi salaatu wasalaam an yazidu alayya ma bind sama lettre ñu yokkal ma ci loo xam ne man waxuma ko walla binduma ko ci aw yanqusu wala ñu wàññil ma li ma bind te duma ci xam dara fa ta'allami suryaaniya léegi nag yow Zayd jàngal as ya jàngal suryaaniya nga gis ko ñaata la làng ngoo bu njëkk bi jàngal hébreu bi jàngal suryaaniya mu ne fa ta'allamtuha ma jàng làng boobu di suryaaniya fii sab'a ashara yawman 17 jours ku ma gis foog ne man mii ci Siriki yi laa bokk ak Suryaani yi waaw ma man langue boobu di ko jàng di ci bind di bindal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci loolu ba kenn du yokk ci ay kiiwam wala ñu koy wàññ xool euh, gis nga lislaam yaa subhaanallah euh, xoolal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu doxale mooy ne umma bi umma lislaamiya li mu soxla loolu foog xeet wi am ñoo xam ne dañ ciy taxaw ngir euh, loolu noonu ñu ñu ñu fattal ko xeet wi doxal ko xeet wi mooy ne c'est inimaginable inacceptable jullit ñépp daal di dëddu li nga xam ne mooy xam-xamu médecine c'est inadmissible inadmissible jullit ñépp daal di bàyyi médecine uh-huh. ne ñoom ñépp ay fuqaha lañ mën a nekk loolu man da nekk loolu manu la nekk aha uh-huh. kay ni ngay jullee ni ngay woore loolu farata la nga xam ko waaye kantaa nekk ci koo xamante ni nii ex mooy ne koo xam ne liñ naan alim nga ci boroom xam-xam nga ci spécialisé wu ci man koo man loolu du ñéppay mel noonu il faut am yoo xamante ne nii dafa am ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wasallam jullit ñi réew mu ne waruñoo sàggane domaine yooyu waruñu koo sàggane lu mel ni ak tibb muy la médecine li nga xam ne moo jëm ci yi nga xam ne jullit ñi par force ñu dund dañ koy soxla ay agriculture agronomie amuñu droit bàyyi déedéet sa lépp nekk ci lenn déedéet xoola yonent bi alayhi salaatu salaam gone goo xam ne onze ans la am gis nga ni mu teelee responsabiliser xale yi ñun bu doon ñun xoolal fii kan <laughs> subhaanallah mooy ne xoolal Medina lay door a agsi moom alayhi salaatu wassalaam mu xam ne diplomatie day dox mooy dangay ngay bindanteeg ay nit ñoo xam ne gëmuñ li nga gëm te tamit du ñu wax même bu dee ne dañuy wax seen làng man nañoo wax sa langue mais c'est pas évident nga jàng yeneen langue moo tax langue lu ci nit man xamal xamal nippon xamal le mandarin chinois moom amul le chinois mu ngi mel ni rek nga naan ma le sénégalais non non le sénégalais bu tudd le sénégalais lu amul le chinois it amul le mandarin la voilà ñun dañuy topp comme le tubaab bi loolu la wax la langue chinoise la langue sénégalaise tey bu ñu noonu la langue sénégalaise lan mooy langue sénégalaise mais amul amul du wolof pulaar nag pulaar du langue sénégalaise manjaak yi li ñuy làkk du du du baynuuk yi li ñuy làkk du langue sénégalaise moom loolu amul langue sénégalaise amul langue chinoise amul le mandarin ak yeereeni langue yu bari boobu moo gën siiw comme ni wolof gën siiwee fee ba pare ñoom ñu def ko langue administration bi France rek France rek dafay am le le le le le le le yëpp am na le breton le corse yooyu yëpp am na le provençal yooyu yëpp ay langue la ñoo xam ne fii ci France gii la am nit ñi ngi koy làkk fii di ko jàngale yenn yi boo demee Bretagne Bretagne yu France bii Britannia al al faransi ak gii mais seen panneau yi loolu la panneau yi da def ñu def breton ak français corse dema moo tax xoolal langue mooy jàngal yooyu anglais jàng leen yooyu ngeen mën a communiquer xoolal langue àddina bi léegi ku la gën ëpp langue yu maîtriser moo lay gën ubbeeku ci àddina bi imaginer xoolal xoolal xoolal ay par exemple siira bii nii ñuy def nii ak jàngale yooyu bu ñuy def imaginer buñ ko mënoon a def ci langue yu bari boo ko defoon ci anglais bu doon dañ ko def ci anglais ci français c'est sûr que public bi mooy dina yokk mooy ne ñi may toucher ñooñu ñooy dina bari te message u l'islam li suñu yonent mi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne diina jii dina àgg ma balagal laylu wan nahaar fu asama fu fu guddeeg bëccëg am diina ji dina fa àgg ballighu anni walaw aaya jottali leen ma même bu dee aaya loolu moo ne la ci arab rek la moom mu ngi nii alayhi salaatu wassalaam door a agsi xam ne kat condition yi Médine bokkul ak yu Makka yu Makka man nga faa nekk sans surtout condition yi nañ ñëwee woon nga xam ne boobu dañ leen a amuñu woon pouvoir lépp dañ leen a boobu xam fa arab kese kese ndax ñépp moom la ñuy wax loolu garaawul. waaye bu dee da ngaa war a jëflanteeg ñoo xam ne amuñ langue bi ngay bi ngay wax comme suryaan yi gii mu wax ne damay bind ay nit ñoo xam ne damay ragal ñu yokk ci samay wax si la may bind wala ñu koy wàññi kon nag jàngal yow Zayd ibn Sabit as-Suryaani ni mu nekk ci langue yi noonu la nekk comme ci domaine yi ma la wax léegi parce que toog ci réew mi amul benn médecin boo xam ne mën naa def dialyse lool c'est grave ñu naan kenn la fi non moo tax ñun suñu système éducatif dafa am problème ndax il faut cibler nos besoins il faut pas ndax euh, boo xoolee système éducatif au Sénégal mooy ne léegi lañ commencé rek di wax affaire science mais dañuy pousser ñépp ci domaine littéraire yi ndax ëx amaana suñu président bu njëkk baak yooyu wax ju neex lañ ko xame woon ci àddina bi te moom lañ ñuy tagge waaye dama ne wax ju neex yëngalul PIB laa wax yëngalul PIB wax ju neex produit national walla yooyu brut yëngalu ko doxalu lum réew point d'indice de croissance du wax ju neex a koy defar mukk efficace efficacité lii la marché bi soxla est-ce que am ngeen ñu ko mën a def réew mu toll ni suñu réew yi manuñoo sax teg raay raay raay boo xoolee raay yi ñu yor yépp moom la Lat Joor doon xeex yenn ya suul nañ leen doxatul raay ba doon jaar jeex na suulu na jeex na vestige lañu yoo xamante ne nii am na ay ci kanam archéologue yi daal di daal di euh, occupé wu ci yooyu xool ñu façon ñi doon yéeg fii ak ñooy naan ñooy façon nit yan mooy ne loolu c'est grave transport mooy waruñoo bàyyi benn secteur dañoo war a cibler ne ñoom xoolal yonent bi alayhi salaatu salaam def ta'allam neewul bàyyiwul noonu dafa tànn ne ko yow mu nekk mission kooku état bi lool la. loolu mooy yow éducation bi fexeel ciblé ne man li ñu soxla xam nga ma woote ne dañoo bëgg a am autonomie ci wàllu agriculture alimentaire. am li nga xam ne mooy autosuffisance ilima alimentaire loolu boo bëggee mënoo loolu du ay waxi kese ak tamit dilapider alal ji noonu déedéet loolu sax du lu ñuy décréter ci mandat wu cinq mukk loolu c'est un travail de longue haleine liggéey la bu yàgg boo xam ne ci formation bi lay commencer comme li yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax ta'allam kitaaba yahuda jàngal yow Zayd ibn Thabit ni nga xam ne mooy écriture bi nga xam ne mooy bu juif yi jàngal si bi nga xam ne kooku lool na ko teg yow defal lii état da ngay am man amul ñu naan ay nañ bàyyi gaay seen liberté yooyu loolu <laughs> subhaanallah mooy ne gis nga nit bu soxla bu ah bu bu dee ne intérêt yi ñépp la dafa taxaw loolu amatul ñuy toog naan nañ bàyyi ku nekk mu choisir xoolal Miramax keroog xam nga gis nañ Miramax. naa fekk est-ce que ren tubaab yi saa sàmm daanaka ah Miramax wax dëgg dañuy yàq toolam nii déedéet ndax intérêt fii la ne ndax fuñ jaar feneen gars yi détecté ñu noonu. te ñu góom ñu ñun ñépp daal dina ciy xaj intérêt général nag moom moo koy emporter ci intérêt mbir ba am naafiq bi fii lañuy jaar mais loolu la loolu la amatul ndax lan intérêt bi daf intérêt national intérêt askan wi moo fi ne kon nag lii lañuy doxal après bu dee nag luñ kii mën nañ ko ndàmp ñu ndàmp ko après kon nam defoon moom alayhi salaatu wasalaam ak ndaw sa boroom euh, euh, euh, ndox ma yi nekk ci saxiixay ndaw sañ jëloon ndoxam daal di ndax dañoo amul woon ndox nekkoon ci voyage dinañ ko gis buñu àggee ci nettali boobu insha allah ñu jël ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib dem gis ko laaj ko ne ko yow foo jëlee ndox mu ne ko gis ngeen fi démb heure bii nii ñu daj ci rekk ci suba gi lañ daje mu ne démb démb ci heure bii laa jóge fa ma jële woon ndox yéen du ngeen am ndoxam mooy ne presque vingt quatre heures a ngi may fa ma jële ndox meeg léegi ñu daal di jël ndox mi ci moom indi ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam neewul ne é eh, lu tax ngeen nangu ndoxu jàmbur déedéet mu ñëw barkeel ndox mi ba ñépp utiliser ko mu delloowaat kon femme baagam yooyu mu mel ni ndox mi dafa gën a bari waaye it fàttewul mu defal njekk ndaw soosu ko defaloon njekk mu reconnaître njekk loolu ba dañ doon teggi dëkk boobu noonu doon buñ doon xare ji yeneen dëkk yi fi ndaw si dëkk seen village dañ ko doon teggi ndax rafet lu rafet loolu mu defoon kon loolu la mooy ne intérêt ñépp intérêt ñépp bu taxawee bu général bi moom mooy primer ci intérêt ay ay benn ki bennet dañuy defar foo xam ne fokk ñu defar fi yoon ndax yoon wële baaxatul ay acc accidentogène ay accident yu neen la te dafa xat dafa bari day inondé dañoo war a defar beneen beneen tali boo xam ne ñu ne nag ah sauf que nag fokk mu jaar ci tool ñoom diw mais ci toolu ñoom ñoom diw lay jaar dañ ko fay jaarale mais nag kenn du ñëw tamit ne leen hey génn leen fii ak yaa dañ leen di laaj seen tool yi nu mu demee yooyu jox leen ndàmpaay mais nag manu ngeen a wax ne ñun de toute façon obstiné wu ñun daal ñoo bañ ñu man di demee bu ngeen di joxoon quinze milliards te suñu kër yi deux millions lay jaar jógewuñ fii bu boobaa dañ leen fiy jële ci par force loolu la. il faut des politiques ciblées yonent bi alayhi salaatu wasallam ne Seydina Zayd ibn Thabit yow mii ta'allamil kitaaba yahuda jàngal li nga xam ne mooy écriture ak langue hébreu jàngo bu juif yi ñun bu ñu soxlaa dara kay mais nañ nañu jël ne ñun léegi étudiants yi fii lañ leen di jëme fii lañ leen di jëme fexe accès léegi ni nga xam ne kii la suñu enseignement bi ci côté littérature lañ ko sonaloon ñu commencé dévier ko gaaw a introduire les mathématiques ay les calculs ci njàng mi jox leen poids boo xam ne langue yi duñu langue comme ay ay ay yenn yi jàng yenn yi jaw ko ay règles yu jeex yoo xamante ne nii waa ji man na fee nekk ngone si man na cee nekk 15 ans du ko maîtriser loolu loolu taxul ñuy wax ngir lan je vais à l'école yooyu langue yi ak yi nii nii di dégg li ni ñuy wax soyons efficaces kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko ta'allam kitaaba yahuda jàngal li nga xamante ne ni mooy euh, écriture ak langue hébreu bu juif yi nee ma jàng ko fama madali nisfu shahrin hatta hadiqatu waay waay li nga xamante ni quinze jours la moitié weer romb lu dul maîtriser ko ma maîtriser li nga xamante ne mooy kitaaba yahuuda man seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu taala anhu wa ardaa ah, moom nag seydina Zayd ibn Thabit bi nga xamante ne nii ci la xare yi tàmbale moom demul woon Uhud ghazwatu Uhud demul woon ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam en tout ci waxu imaam al nee na ah, moom Seydina Zayd ibn Thabit li tax demul woon Uhud no ghazwatu Badr Badr demul woon imaam al-Waaqidi dane ah, moom prese bésu Badar yonent bi alei satu salaam nangu ko woon nii Uhud Uhud tamit nangu ko te loolu moom la imaam Ibn Hisham tamit wax wax ñi nga xam ne ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam delloo keroog Uhud mu ne Zayd ibn Thabit ginnaaw Seydina Usaama wa Abdallah ibn Umar ibn al ibn al wa Zayd ibn Thabit ak Seydina Zayd ibn Thabit ah, moom xare bi njëkk a fekke mooy li nga xam ne mooy ghazwatul xandaq mook Seydina Abdullah ibn Umar c'est pareil ñoo bokk histoire ci lii Badar dañ leen a nanguwuñ leen Uhud xare bi njëkk a fekkee yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ghazwatul xandaq wala al ahzab ah mu ne bokk na ci ñi nga xamante ne nii imaam al-Waaqidi mu ne bokk na keroog xare bi njëkk a fekke muy ghazwatul ahzab wala xandaq bokk na ci ñi nga xam ne ñoo doon yenu di gas kanaal boobu la gasoon ngir waa Quraysh bu ñëwee duñ mën a agsi biir Madinatul Munawwara bokk na ci ñi doon yenu suuf si di jële ci biir kanaal bi di yóbbu mu ne ci noonu ci la nelawe sonn bi mu nelawee nag daldi tëdd gëm neen du daldi tëdd nelaw mu ne Umaara ibn Hazm daal di fekk muy nelaw mu daal di jël li nga xam ne mooy armam mooy arme bi mu yoroon ndax jamono yi jamono insécurité la woon ndax balaghahum anna qurayshan wa ghatafan wa qaba'il al arab tawajjahu nahwa yasrib li qatlihim ndax dañoo dégg ne quraysh ghatafan tribu yi nga xam ne bañ lislaam lañ masa tribu arab yi nga xam ne bañ lislaam lañ masa def jublu nañu nag fi nga xam ne mooy Medina ngir fekk leen fa faagaagal leen rey leen benn yoon moo tax ñu doon def loolu même bi ñuy gas canal bi dañoo yoraale woon seeni arme soriwuñu leen woon nga xam ne bu gaa yi ñëwee rek ñu gaa yi aro gaa yi daal daw ci arme bi mu sonnee nag daldi di nelaw tëdd di nelaw Umar ibn Hazm radiyallahu anhu daal di ñëw fekk muy nelaw mu jël armam jaaseem te moom Seydina Zayd ibn Thabit ko mu ne loolu euh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñëw fekk ko muy nelaw mu ne ko yaa abaaru qaad ee yow bàyyu nelaw yi mooy nelaw bàyyu nelaw comme la mu waxoon kële Seydina Ali ibn Abi Taalib ba mu ko fekkee mu tëdd ci jàkk ja ba mu amee euh, benn différent mook Sayyidatu Faatima yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di ñëw seen kër laaj sayyidatu Fatima radiyallahu anha ne ko anas anas anaka Ali mu ne ko moom de dafa mer dafa génn léegi xam naa ca jàkka ja daal la dem mu dem fekk ko fa mu tëdd mu naan ko qum yaa aba turaab qum yaa aba turaab qum yaa aba turaab naan ko jógal yow turaab di ko fa xasal kii fekk dafa nelaw tëdd ba lex yi suuf si taq si mu naan ko jógal taq ci mu naan ko jógal yow Abu Turaab lu mel noonu la wax kii ne ko yaa Abaa Ruqaad yow bàyyi ci nga xam ne mooy nelaw bi mu ne wa yawma idin imaam al-Waaqidi keroog la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tere depuis boobu nag la tere an yurawwa al-mu'minu wala yu'xadu mataa'uhu jaadan wala la'iba walla laa'iba mu ne depuis boobu nag la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi tere euh, ñuy tiital ab jullit mooy jullit di tiital moroomu jullitam boo xam ne moo xam day nelaw mu koy tiital walla nga gis ko muy ñëw ci lëndëm nga ne xaaral ma làqatu comme niñ koy bon defe léeg-léeg walla ci ngay gis ñu naan xaaral ma làqatu bàyyi ba mu ñëw rek xool nan lay réagir walla yu mel noonu mu ne bés boobu nag la yonent bi aleyhi salaam daal di tere ñuy tiitalu jullit moo xam ne wala ñuy jël armam wala ay bagage di ko nëbb moo xam dañeen di ci dëgg la nekk walla waa jiy def loolu day ci dëgg la nekk wala day fo ah moom Seydina Zayd ibn Thabit nag radiyallahu taala anhu mooy saaxibul quraan moom loolu la gën a siiwe muy a alquraan ni nga xam ne noonu la ci meloon mu nekkoon koo xamante ni nii ku suñu boroom subhaanahu wa taala daldi woon ubbee la ci wàllu alquraan moo tax ah mu ne moom Seydina Zayd radiyallahu anhu muy nettali ne ah kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha nazala alayhi alwahyu ba'atha ilayya fa katabtu ni mu soppe woon alxuraan te amoon ca ubbeeku moo tax mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bu ay bu waxyu bi ma soon a ñëw am aaya yu wàcc ci moom walla ay saar dama doon woo dama doon woolu ba ma ñëw ma daal di koy bind mu ne ma bindal ma daal di bind li nga xam ne mooy e, waxyu boobu xadis boobu imaam at-Tabaraani na ko imaam al nee na isnaaduhu hasan mu ne sanadam bu xasan la moom imaam al-Haythami ci majma'u zawaa'id ah naka noonu la ko abu isxaaq as-Sabi'i solo jële ko ci seydna al-Bara ibn Azib mu ne qaala lii rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ud'u li zaydan wa qul lahu yaji'u bil katif wad dawa qaala fa qaala tub laa yastawi alqaaciduun muy xadiis boobu noonu gisoon nañ ko euh, jotoon nañu gis ko ci bi ñuy def tarjama seydina abdallah ibn amr ibn abdallah ibn mooy al euh, ibn ummi maktuum mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane dane seydna al bara ibn azib radiyallahu anhu dane xadiis bi imaam buxaari yi soloo na version boo xam ne bokkul bii ñuy wax mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam man al bara damaa damaa wax ne ma demal woowal ma zayd ibn thabit nee ko buy ñëw na ëndaale li nga xam ne mooy euh, euh, ndax bariwu amuñoon ay feuilles mooy dañ doon bind ci ay der ay der lañ doon bind ak ay yax ak yu mel noon moom lañ doon bind ci lañ doon bind ndax li nga xam ne noonu la ñàkke woon papier yii nii bariwul woon luñ doon ci papyrus yooyu mën a ko indi lañ doon bind tamit ci euh, tànku kii yi mooy mbaggu buñ euh, bàyyi ma yi buñ deewee par exemple nii mbagg yi Euh, ñu indi ay ay ay di ci bind ci yax yi di bind tamit ci der yi ngi ci conserver li nga xam ne mooy alquran bi ak yi ñu doon bind mu ne ko nee ko mu indi loolu indiwale loo xam ne tamit mooy addawaat mooy loo xam ne comme lu ñuy bindee nee bi ma ñëwee fa qaala mu ne ma uktub bindal laa yastawil qa'idun bindal ne mooy aaya boobu euh, nga xam ne waxoon nañ ko bi ñuy gis euh, qissatu abdullah ibn ummi maktum bi nga xam ne ci lay wax ci wàllu jihaad ba ne bay wax ne gaayu amuñu ngànt laa yastawi alqaaciduuna min almuminina geyri uli darari walmujaahiduuna fi nga xam ne ñoom ñoo toog ci jooy jullit ñi te demuñu ci xare yi ñoo ñooñu yemuñ ak ñi nga xamante ne ni mooy ba mu des ñi nga xam ne ñooy ulul darar ñi nga xam ne dañoo am ngànt comme silmaxa yi ak ñi nga xam ne ñoom daa am lu tax mënuñoo dem moo xam a handicap lañ am wala ñu am ñoom ngànt bu tax mënuñu dem mu ne ñooñu yemuñu mooy ñi nga xam ne dañuy toog te amuñu ngànt yemuñoog ñi nga xam ne ñoo jihaad dem ci yoonu yàlla loolu Seydina Zayd al-Bara na man la woowoon ne ma woowal ma Zayd yonent mi alayhi a ko bindal loolu kon Seydina Zayd ibn Thabit ah loolu la doon def yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi koy wóolu ci alxuraan xam ne moom ku yàlla ubbeele ci loolu mu nekkoon ci ñi nga xam ne comme ni seydina anas ibn malik wax radiyallahu anhu ci xadiis boobu ba xadiis boo xam ne mu ngi ci saxiixu imaamul buxaari seydina anas mu ne jamaa alqur'aana ala ahdi rasulillah arbaa kulluhum min al ubay wa wa Zayd ibn Thaabit wa Abu Zayd Seydina Anas ibn Malik mu ne dajale na mooy mokkal na takk alxuraan ci jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kaat ñeenti saxaaba yoo xam ne ñoom ñépp ci waa Ansaar lañ bokk mu ne Ubay muy Seydina Ubay ibn Ka'b wa Muaad di Seydina Muaad ibn Jabal wa Zayd di Zayd ibn Thabit bii ak wa Abu Zayd ak Abu Zayd Seydina Anas ba mu waxee xadiis boobu ñu ne ko kuy Abu Zayd mu ne ahadu umumati mu ne kenn la ci sama bàyteex yi moom Abu Zayd boobu euh, lii nag tekkiwul ne du xasr du loo xam dane ñii rekk ko mokkaloon jamono jooju gisoon nañ ne ñoom ku mel ni Abdallah ibn Mas'ud Euh, bokkoon na ci ñi nga xam ne mokkaloon nañ li nga xam ne mooy alquran ak ñeneen ak ñeneen ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi def seede bu rafet ci moom beneen boo xam ne moom moom alquran la ginoon a siiwe waaye ak li nga xam ne nag mooy ilmul miiraas muy ilmul faraa'id ilmul faraid boo déggee naan faraid loolu tekkiwul farata yi loolu mooy miraas xam-xamu farata euh, li nga xam ne mooy miraas moom Seydina Zayd ibn Thabit ku ko ku ko ku ko manoon la ku ko manoon la moom Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu taala anhu wa arda ah aleykum salaam moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne woon afrad afradu ummati Zayd mu na woon ki nga xam ne ci sama xeet moo gën a man xam-xamu miiraas mooy Seydina Zayd ibn Saabit euh, euh, Zayd ibn Saabit mi radiyallahu anhu wa ardaa ah afradu ummati Zayd ibn Saabit loolu la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax ci xadiis boo xam ne imaam Ibn Sa'd daal dina koy solo ci sanad boo xam ne bu wér la ci ak tabaqaat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon ne ki gina man xam-xamu miraas euh, ak difficile lan moo tax mu difficile du ne moom dafa nekk dafa gën a difficile yeneen yi mais mooy dañ ko dul jàngale moo tax waaye luñ dul jàngale kay dina difficile mooy loo xam ne yow boo ko bëggoon a jàng sax daanaka gaa yi duñ doo gis ko la koy jàngal mais difficile réellement réellement xam-xamu miraas difficile mais moo yeneen xam-xam yee yem rek mais le fait xam na ni ngay ko xam nga ni ngay xëy di dégg comme dégg ñu lay wax fiq fii di fiq bi mooy baa ci la ci la mais mooy comme li ngay dégg ñuy wax ay njàpp njàpp sax ñun maîtriser wuñu ko <laughs> non ñun moom lépp difficile ci ñun mooy ne yooyu comme que yooyu yooyu noonu sax mënuñu ko mooy lay difficile yow koo xam ne li ngay def tous les jours dafa difficile ci yow pour nga xam lan nga may xalaatal ci loo xam ne lu tout le lañ koy ut allahul musta'an kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon ne afradu ummati Zayd ibn Thabit ki gën a man Ah, li nga xamante ne nii mooy miiraas mooy Seydina Zayd ibn Thabit loolu la imaam ash-Sha'bi yi doon wax naan ghalaba Zaydun Zaydun an-naas ala ithnatayn al-faraa'id al-faraa'id wal-Qur'aan moom imaam eh, ash-Sha'bi Abu Aamir ash-Sha'bi di taabi'i bu mag boobu doon na wax naan Zayd ibn Thabit de radiyallahu anhu rawe na nit ñi noote mooy rawe na nit ñi daal di leen mooy am mainmise ci ñaari domaines yoo xam ne daanaka doo gis keneen ku ci mel ni moom muy alfaraid muy li nga xam ne mooy miraas xam-xamu miraas wal ak al ah. kon moom kooku moo doon Seydina Zayd Thabit kon xare bi njëkk a fekke mooy ghazwatul xandaq sinon Uhud dañ koo dëppoon bi nga xam ne nag ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn àddina ah Seydina Umar ibn al radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu bëgg dajale alquran ji moom mii la woolu woon di seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu taala anhu ngir ñu dajale ndax dañu dem benn xare ah ñi mokkal alxuraan ñu bari ñu rey ci xare boobu seydina Omar ibn al-Khattab wax ko seydina Abu Bakar fexe ba convaincre ko seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne nañu woo ki nga xamante ne mooy Seydina Zayd ibn Thabit ndax moom ku ñu xame woon alquran la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom la ci wóolu nee na Seydina Abu Bakar woolu ma man Seydina Zayd ibn Thabit ma ñëw bi ma ñëwee mu ne ma innaka rajulun shaabun aaqilun la nattahimuk qad kunta taktubul waxya li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fatatabbaci alqur'aan fajmaca nee na bi ñu ma woowee ma ñëw ci seydna abu bakar mooy bi mu nee xalifa mu ne ma bi ma agsee nuyoo ñu na nuyoo bañ toog seydna abu bakar nee na mu ne ma innaka rajulun shaabun aaqil mu ne ma yow Zayd ibn Thabit de jeune nga boo xamante ne nii ku am xel nga koo xam ne ku xelam ñaw la ku am xel nga laa na tëhimu ko mooy ne bu dem xel sam xel mat na te ci sa jikko amul ak say jëf amul luñ la tuumaal waaw ne ko nag qad kunta taktubul wahya li rasulillah ne ko yow nag da nga doon bindal wahyu bi doon ko bindal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu ñun xam nañu ko fekke nañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yow la doon binduloo wahyu bi am na ñeneen am na ñeneen mais moom da cee ràññeeku woon nga ñoom Seydina Ubay ak ñooñu gisoon nañ tarjamaam ñoom Seydina Ibn Mas'ud ñooñu ñëpp gisoon nañ seen tarjama radiyallahu anhu mu ne ko nag yow jeune nga bu am xel te duñu la tuumaal te da nga doon bindal wahyu bi yaa ko doon bindal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon nag man li ma bëgg man as-Siddiq mooy fa tataba'il qur'aan fajma toppal alxuraan ci saxaaba yi radiyallahu toppal alxuraan lu waay am mooy nga daal di dajale alxuraan boobu mission boobu laa la jox Allah li gis xoolal Seydina Siddiq ni mu ko ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam il faut ñuy nangu di désigner ay nit ne yow defal lii pas toog rek bon ñun xam nga on ne pas forcer personne bon bu amee kuy def lii yow boo ko waxee ñépp noppi dangaa war a toll foo xam ne ndax loolu mooy responsabilité manoo toog rek naan waaye c'est la démocratie participative gars yi donné les idées ñuy joxe te yow nga nekk indi yow doo doo jël benn décision non am na yoo xam ne da ngay jël ne diw yow yaay def lii même bu dee ne ndax loolu koo ko wax début bi tam mu gis ne oh, loolu du ko mën a mais le fait que da ko naan yaay def lii jox ko moyens yi tax mu réussir mission boobu mu jeex. ñun dañoo bëgg benn projet boo xam ne ndax inondation yi sonal nañu léegi dañoo bëgg créer benn bassin de rétention boo xam ne doo boo xam ne dañuy fexe suñu quartier bi ndox yi nga xam ne ñoo fiy taa di dem foofu ñu gis koo xamante ni bon bu dee ne am nañu moyens yu ñu faye waa ji dañ naan waaye nañ jël diw fay diw moom mu defal ñu loolu mais bu dee par exemple réew mi dañoo dem boo xam ne manuñoo lu ñu fayewaa ji wala bokk noonu nga xam ne moo fi sus bu boobaa dañ naan ko yow yaay def mbir mi ndax looloo compétence mu ne ko fatatabba'i alquran fajmaa ne ko nag toppal alquran ji nga daal di koy dajale mu ne fa qultu nee na man Zayd ma ne ko ma ne Sayyid ma ne Sayyidna Siddiq kayfa taf'aluuna la lam yaf'alhu rasulullah ne ko waa ah, yéen nan ngeen di defe mbir moo xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu salaam ma su koo def ndax lii nga may sant nii gaa maa doon bindal yonent bi alayhi salaatu wax yu mais loolu nekk woon lu ma doon dajale mooy buy wàcc damay bind noonu bu wàccee bu dara wàccee mu woo ma ma ñëw bind mais ko pour dajale loo xam ne saar yépp ma dajale lépp ci benn téere kese loolu moom yonent bi alayhi salaatu salaam masu koo def mais yéen nan ngeen bëgg di def loo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam masu koo def gis nga ni ñu ragale woon bidaa yaa subhaanallah ñun moom ñooy les spécialistes des bidaakat ñun dañuy toog rek jàpp ne comme que lii rafet na suñu xel moo tax diine ji subhaanallah lu ne lañ ci njàmbaas suñu diine yeegi lu bari lu bari ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasallam ak ñu baax ñi lañ ko def ndax ñooy toog rek suñu xel jox ñu dara rek ñu ne ay ca nañ def nañ def boole ko nag ci agenda diine ji nag gis nga ñii li ñu ragale woon saxaaba yi radiyallahu anhum li ñu ragale woon li nga xam ne mooy bid'a bid'a loolu mooy ci affaire jaamu yàlla la waaye façon bidaa man bidaa bi ñuy wax mooy bidaa bu bon bi sinon bidaa bidaa kese mooy ne bidaa yëpp yemuñ bidaa yëpp yemuñ lu amul cosaan ci diine ji baaxul yooyu nag ñun ñoo ci ay on les